suuratu Room saarub duwaa bi makkee fukk ak makka la way ya moom si toona juróom benn fukk la aw gisoon ca juróom ñeent waxam soona juróom fukk aatan ci kaade ci suuda soona waxtana ci suudu bu rahman kala ya qawmi la hum yasjalun ya rahim kala ya qawmi la jala kharan réewam kara bi ñu sorom mooy Paris réewam cant la ñoon du ngeen téere Room ngañ ci téere la ñoon Paris ak Room xare Faris not Room de Quraysh bëgg lool na ndëpp te dee not nañu waaw borom téere kon ñu itam ëllëg daañ not julli ñi de ni Faris note Room dañuy al kitaab ñun Quraysh itam ñun xéewar yi ñu itam daañ not Muhammad ak saabaam yi rek Yàlla daal di wax ne wëlbati notees na Room tubaab ya de Faris not nañ Room yéefaree dëgg ci loolu fii adna larli ci gën suuf li ci gën suuf ci jasiratul arab room waaye ñoom room koy wax bona xam nañoo nopp baaba xarab yi te gannaaw na teel seen jire ci bilan si ñu ci doga waaye xadde ak ñu néew ci kanam rek room danañ nopp taarif alquran rek sañ wax loolu booba nguur gu day nii Faris booba ëpp doole ci àddina yëpp nar Rome ba nga xam ne Rome mel na ne fay na gamaj alquran ne ay at yu néew yu matu fukk Rome danañ nar Faris si dina waaw kër ñëw ci Quraysh rek ne yéen a ngi dëkk ñu ne Faris nat nañ Rome ñun suñ téere bi xamal nañu ne Rome danañ nar Faris feeg ñetti at Ubay ibn Xalaf ne ko loolu dëgg suñu la waaw xar ko loolu la mañ teg mu ko teg naa fukki gëlëm suñu amee ñetti at te room na tub faaris rek nga jël yow it nga teg booba may xar xaraamagut suñu la waaw xar def ko ba noppi ñëw ci ko wax yonent bi yonent ne ko waaye baatal bi moom ci loxoy arab ñu ngi ci juróom yonent tax na ba ñett yi nga wax sa buut ci bitoor dellu te waaja ngeen yokk li ma jëlee ñu la la yokk li ma bari ne ko feeg juróom-ñeenti at laa laa budda balaa ñoo am juróom-ñeenti at Rome danañ la Paris si ñu aw ba gën a jaww ba ñu ma xalaat ne ko xamoon waaw tekk bidon waaye bidon mooy lu wees fukki rek boo xam ne ñu dal ci juróom-ñeent léegi def naa gërëm muy muy téeméer yow defal fee muy téeméer balaa ñoo am juróom-ñeenti at ci kanam Rome danañ la Paris bu bay ma xalaat nangu si ñu aw ba gën a jël mu mu bu bay ba bay bëggee ba yonent bëggee ba yonent yi gàddaay te si ginnaaw Abubakar di gàddaay ànd ak moom Ubay dafa ñëw ne ko doo dem te joxuloo ma garantie de koo xam ne su juróom-ñeenti at yi jeexee moom lañ jëbbal sama téeméeri jërëm yi mu ne ko Abdurahmaan sama doom bi moom itam ba muy génn dem ca xare Uhud Abdurahmaan daf ko ne doo dem te bàyyi woo ku ma jëbbal jërëm yi de bañ defee loolu léegi atam juróomeel ma rek dalay room na Paris de nag ko yàlla waxe woon tubaab yu bari laay ji leen tax a gëm ne nañ booba ni nguuru Paris day ci àddina yàlla rek sañ a wax ne moos room danañ not Paris balaa juróom-ñeenti at de kamaam nam ko waxe woon daa ji nak la ñeel yàlla lamaru mbit min qablu ci jëkk notak room Paris wa min baadu ak ca gannaawam de wa yawma isin bésab keroog tasbiru room dina taareef nag yafrahu dana fekk almu'minuna way gëm ñi dina billahi ci ndimbal yàlla te du am sax keroog ci ne room danañ mat taareef am ca keroog jullit ñi dañu am mbégte jaraal ne room nag nañ taareef ci desab Badar kooku njuumte la de ñu ngi daje desab Xaybar ba yonent wa ña ko ca Hudaybiya faj te yam am ca Xaybar ba ñu bitti Medina ci lañ xabaar ne Room not nañ Faris de ci la yonent yi waxe sallallahu alayhi wasallam na xaw ma nu muy dégg tey ndax Iblu Najaasi yi lay déggee am maa ngi Xaybar yi lay lay déggee am ni Room not Faris lay déggee am gàddaay Jaafar gàddaay gàddaay Jaafar gàddaay dellu ci fekk ci Madina ndax lay déggee Jaafar sama bay taxam la woon bi mu fàpp moom la doon wax ni dugal sama jëmm jël sama du jëm na ak jikko yëpp Jaafar fekk ci kanam moo tax Sofiyaan ko lañu ko mandee ndax Jaafar ba ko yonent ne yow da nga maa ni di jënd jikko dafa taxaw ci kanam yonent fekk na sallallahu alayhi wasallam mooy am sama saytu bi laay bëgg de mooy bañ ko mayee Zeynabu waaw Ummu Habibata doomi Abi Sufyaan waaw keroog lañ ko jébbal Ummu Habibata doomu Abi Sufyaan Najaasi délégué woon ñu ñëw jox xamal yonent ne jébbalu na Jaafar ñu bëgg si tàggat yonent wa sallam maa ngi Xaybar waaw teew ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi Rome not Paris de yàlla wax na dëgg jalam ne woon bés ba Rome di Paris julli ñu dañ bëgg de keroog julli ñu yam solo dana mu dimbale ma ne saa ko soob woo moom arrangement aji na si mu ram rey ma de aji yaram ci ma de aji yaram leen Kisra mooy buuru Faris la ki nga xam ne Kaysar mooy buuru Room Kisra nag dafa tëjle woon ay bésam mooy wax ne bésam niir kooku bésam rëbb la nga xam ne naa ñu ngi la tàng bésam ngelaw kooku bésam tëju nelaw rek la bésam naa tàng nag mooy bésam dox ci soxla yi yàlla na ne xam nañ saa yëre àddina alaaxira lañu sàggane yonentu moom dafa séddale dëkkam ñetti ñetti xaaj de xaaj bi ñaan boromam xaaj bi ñaan boppam ak xaaj bi ñaan njabootam xaaj bi ñaan waa doon laa yokkur laa dana dimbale yankuru dana mu dimbale moom yàlla ma ne saawu suuf a woo ma su mu aj na borom rey mu aj yee waa doon laa yi dana na ko yàlla dale de laa yaxlifu laa wax yàlla waa dana doolem walakin na dafa ne sa sa ma daa yaram moom xamul ne yàlla moom daan nga xam daa yaram aji mi xayaa di ci dund bu dund ba day jóge saayir si àddina siree kooku moom lañu àddina xam nañ ko lool yaxantoog mbayag tabax ak jëmbat garab lépp luy dundal àddina loolu moom xam nañ ko wowum ñoom xaafila na way saggan lañu am laaxira ti wadi alaaxira wum ñoom xaafila na way saggan lañ ko alaaxira alaaxira nag saggan ko ba yëguñu sax ne am na ñooy buure àddina yi ak tubaab yeeg yëpp li ñu xam ci mbiram àddina kenn xamu ko seen xew te yëpp ci rek la jëm seen bët xoolu dara lu muy àddina nañuy dundale àddina rek loolu la ñuy teewoo àllaaxira moom du toq sax ci seen xel ku àllaaxira toq ci sa xel nag waxi noppi yàlla it du toq ci seen xel. tax na ba ñooñu ñoom jaami addina rek lañ addina labal na leen ba nga xam ne alaxira mënatu ta am place ci seen waxatuma yàlla seeni bët dootu xool lu mooy addina seeni nopp du déglu lu mooy xabaare addina seeni loxo du soppandiku lu lu leen di jox addina seeni tànk du dox jëm fenn lu mooy wuti addina waaye sàggane nañu alaxira nga xam ne moo nekk ci seen kanam de adduna ngoo jaxal la joo xam ne dafay dajale posanam dookeem ba mu bëri mu sotti ko mu sotti ko ci ñi ci ay doomam de adduna itam musibaam yëpp ci ñu koy kërkëree rek la ko jële te képp kuy kërkëree addina rek addina mooy jaati jëla fa la wendi de addina leen mujje Saalum doon tukki benn waaye dafa ko ne gëm na mu yóbbuloo ñetti mburu ñuy dox di dox di dox ba ma lekk ko dañu àggee ba xendal Isa ne ko mburu yi ñooñ mu indi ñaari mburu ah mu ne ko mburu ñetteel ma mu ne ko gisuma ko ah da yaa ko lekk mu ne déedéet ah, gisuma ko loolu kenn doo rabbu leen Seytaane ko xool keel keel boobu ne ko na ñëw si ma mu ne keel ka yonente yàlla bi keel bi ñëw mu ne ko tëddal mu tëdd mu ne ko rëbbi mu rëbbi mu ne ko demal indi safara taal mu indi safara taal matt wàjj keel ga ba mu ñor ñu lekk mu mu moo ngi Isaa ñoo lekk ci keel ga ba suur Seytaane ko dugal dem sa yoon ci ndigalu yàlla yoon sa tëb dem yoonam waaye ne ah li nga doon wax mu ne ko ci xàq ci ma defal lii. ana mburu ma mu ne ko gisuma ko ñuy dox ba mu yàgg ñu àgg ci géej la mu ne ko lii day la koo xam ne saxaar rek a ngi fi mën a jàllale mu ne ko gëmmal mu gëmmal ak ñun fekk jàll nañ géej dañu ci wàllu géej waa jeexee mu ne ah lii day jéem daan mu ne ko ki ñu defal lii wax mburu ma mu ne ko gisuma mburu ma ñuy dox ca àll ak ci barab boo ne ñetti angaari wuñu fañ fa fekk wurdu ngalam moo gën a sell ñetti angaar ñu naan si waa ji sell wurdu fi mu ne ko nii nag Isa ne ko wurdu fi ñoo ko moom wurdu fi lañ doon def ñetti ceer la nag ah su fekkoon ne yàlla ci mburuma kon dafay jël ñaari man ma jël benn bi nga xam ne ne gisuloo mburuma nag dafa am ku ñu àndal ku ñetteel koo gisul kon man dana nga ràññee yow nga jël dana ci la kon muru mi jël bi mu ne ko male ko jële ñetti angaar yëpp dem wëcc ko ñetti angaar yi wurus na ko di dira ci àll bu na waaye ñu ngi ko te dem wëcc si wurus yi na bu demee ñàkk ko ah munu ko na ne moo moom mu toog rek di xool wurus rek ñett bakkan bàyyi ko ca bañ àttee gis ko ne ku mu wóorul fii mu ne man ñu ne nañ ko rey jël ko ñu daal ko ne xat di rey ñoom ñett nag ñu ne ku ne na jël benn ñoom ñu toog toog ba ñu bëgg leen a rey ñu ne nañ yónni kenn ci ñun mu dem ca dëkk ba jëndal ñu lu lekk ñu fab ci wóorul fee jox ne ko mais waaye naa ci def poson ndax fu ma demee sama mbokk yi bu ñu ko lekkee dee man kenn ma jël wutu ko daal di jënd poson def ci ñoom wa ñoom ñaar ñu wax quoi ne waa ji bu ñëwee nañ ko rey ndax ñun ñaar rek ñu si naka lay àgg rek ne ko xaj rey moom. foog a lekk ñoom bañ la ku nekk bi sedd foofu béy yi saa wàññi ko àll fekk ñeent ñi ñëpp mu ne ñu àndal ñeent ñi ñëpp wutu si dee leen rey ñu ne àdduna yi ay lam yatafakkaru ndax dañoo xalamut ci anfusihim ci biram bopp seen maa xalaqnaa ci biir samaawaati asamaan juróom-ñaar wala rakku juróom-ñaar wama baynahumaa nekk diggante na ilaa talaata mer ci dëgg de waa jëri naat bi ñu xamoon bu dim lu jubli de te mooy waxtu joxati ñëfi de ñu dakka leen way na kasiran naka aji bëri nee naa si ci war makka la bi de xaara biin ci daje borom seen kii dakki de awalam yasiiru ndax dañoo doxul bi dara ci suuf fayanzuru dañ seet kayfa kaana nakiratu llaziina mu jël ñaari min qablihim way nekk lañ di jëkk seen ci xeet te ñoom lépp xalaku nañ bañ a dee seen yonent mënuñ cee xam ne ñoom bi ñu dee yéen tamit dañu xalaku kaanu nekkoon nañu asada di gën jatat ñun ci ñoom quwwatan ci kattan rek waa saru yexital nañu lor la suuf ci xeeti mbay ak njëlbët waa amar waa lu a bari maa war waa ci dund ak seen rek wa jaarum nga dikkalee du fi lu ay yenn seen bi bay naa di ci lay weex sama kaana laaw nekkut yàlla li di moom di tooñ leen baalal leen ci lu dul bakkat wala ci lu fi nekk kaanu nekkoon nañu yàlla a di tooñal fu samay topp seen dañoo wet yéenante yàlla nekk aqibatu ladina mu de mu jëg mu jënte la ñu doon nga sàkkal am kese boobu ngi dem weddi seen daara ci laay ci alquran yàlla de wakkaano te nekkoon nañu yastarjoona di ñu jibi aji alquran la allah yàlla yëpp dawo dana mu safal xalxal bi ndëj bindee wi su ma yooyu doo topp dana mu delloo gannaaw deefeende su ma turjaana topp def na delloo leen ilay jëm jëm fa moom wala ma taxaw bés ba dana taxaw saatu bés pénc yubbi sudra naagu almujrimoona way way weddi ña de yow ma taxaw bés ba dana taxaw saatu bés pénc iblisu dana way dem al mujrimuna way bokkaale ña de bu pencam yàlla taxawee yéefar ñoo gën a bëri wax waaye keroog ñu ne patt na way dem de wala mu yakun nekkatut lahum ñaa leen sadakaay ci yàlla seen sufaa way ramu te duñu am ci seen kër muy kenn ku leen ramu wakkaanu nekkoon nañu kaafir rek wakkaanu te duñu nekk kaafir na di weddi ci sadakaay ci bokkaale seen de daf te dañu keroog dañuy weddi sax ne maakaanu yaana yaa budoone waaye ma takkoon bés ba dana taxaw saa su bés lañ ci yow may fi bésab keroog ya tafarraqoona danañu tasaaroo de bés sañ tam yàlla taxawee keroog mbindee fi tasaaroo tasaaroo woo xam ne dootuñu booloo mukk de daal di ko firi amal na ñu ndax ñu amal na gëm nañu amal na gëm jot faale ati farata ak naa fere ñoom fii raw ba fii fii raw ba fii mooy naka lañu ci bëri aljanna yoo baroon na def na bégal leen yoo baroon na def na xéewal leen yoo baroon na def na xalamu leen rek ñoo nga xam ne gëm nañ yàlla day jëf jëf ci yiw ñoom aljanna lañ jëm yàlla di leen fa xéewal waa ñu di leen xalamal leen waa amal na seen daal ñaaña kafara wedd nañu ba këtëboo dañu weddi ba naa jaal xalaat sunu wala xaar yaa xirati ak bañ a yàlla xirati dakki ulaa'ika ñooñu la gaay mu waroon nañu fi wala ñu finance bi jëm wala. fekk na fas yi di ko yaangoo ñooñu gëm yàlla danañ topp ndaje joor xarab aljanna ñu di leen jox ay xéewal yu nekk am naa ñooñu safara danañ topp seen jamono yi ñooñu dem safara de ñu di leen ko bugal mbugalam dafa dem ba subhanallah julli leen yàlla yéen a tuñ ko na waxtu woo da ngeen xarab ci ngoon bu ngoonee na ngeen julli yàlla. yaari jibi yi nekk ci ngoon mooy kilifa geek wax yéen a dama moom waxtu wala ngeen xalaat ci suba na ngeen jibil yàlla su fajar xare de waaye ñu ne tuuti doon nga kanam ak waxtu wala ngeen xalaat ci ndoloor de bu ndoloor jotee na ngeen julli ci waxtu ndoloor ci subaara ngoog de wala ñu ne ko alhamdulilah cant yi sama di jaatuma juróom-yaar ba nekk ci waxtu ngoon bu ngoonee na ngeen rek mooy julli takkusaan de julli juróom woo ko de yàlla waxal na juróomi julli mooy bopp bi na julli nañ ko sóor ji fi feeñ ndax moom la julli jëkk feeñ indi ko takkusaan timis gee suba yonent dafa waade ne dee maa ngi leen gee ak wextanam wa ak potam ma maa ngi leen di fàttali ak xatam nga ak lëndëmam nga ak tiitam wa maa ngi leen di fàttali laaj ko yaare malaaka mun ka woon ak ak seen raglu xar kanam ya maa ngi leen di fàttali peete jëf ak woyof danañ peete seen jëf te ku fay fay woyof mbugal wàcc ci yow maa ngi leen di fàttali siraat moo gën a tey ci moo gën a yëngatu jaar moo gën a ñoom jaar si dëpp ne Seydina Babakar Jawe Jibril wàcc ne ko sa borom na ne ku julli suba yàlla dana ko xoyofal wextanu dee ak potam ku julli tusubaar yàlla dana ko yaaral bàmmeelam leeral ko ko dàqal ko wéetaayu ci bàmmeel ku julli takkusaan yàlla dana ko yombalal laajte munkar wa nakiir ku jullit di wér yàlla dana ko gisaloo ay mandaxam bu ñuy peese ay yoon ku jullit dee yàlla dana ko yombalal jéggi siraat jullit juróom danañu ko yombal taxawaay yooyu juróom yooyu nga xam ne ñoo gën a tiix ci àllaaxira dee ak la nekk ca gannaaw dee yuxriju gën a mu génne alxaya aji al mayit mu dugg aji dee wa yuxriju gën a al mayit aji dee min al hayyi mu dugg ci aji wëjëf yi dana wutu dana suuf si gàncax ba dama ci laaj gannaaw woon de suuf si gannaaw bu ma woowee nii taw yi ñëw dellu ko dundal gàncax génn ci de boo ko saa di gis jëm googu la doon na dee ci génn leen ngeen dugg ci kër yi ci suuf su wowoon ba noppi naa dekkal ku dee moo tax ñun yàlla suñu gisee gàncax rek waaw fàttaliku alaxira dekk de wa min ayaati aji naka la ñuy kaa an xalaxakum bu mu leen min turaabin ngeen tukkee ci suuf nekk na ci kaa bi yàlla bind gi leen yàlla bind yéen doomu ko ci suuf ndax aadama ay baay ko yàlla bindewoon ci bopp suuf rek la yàlla jubb ne ko nekkal di aadama mu nekk di aadama ci lu am deret di dégg di gis di wax gannaaw bu mu nekkoon di jamaat te man loolu mën da dekkal ku dee su ma izaa toppa xam si lu la fekk am tumu yéen doomi aadama yi basharun doomi aadama ngeen sant sirma ngeen wasaaroo ci suuf benn ci bopp suuf rek la yàlla bindee ne ko nekkal di aadama mu nekk di aadama mu jox ko wird wirdam loolu mooy judante di judante ba léegi ñu daj àddina seen ko xar ko càmmoñ ak ndeyjoor foo génn ci àddina dajoor ay doomu aadama ñëwee xar fees suuf si fa ne benn kilo suuf rek doon seen cosaan wa min aadi aji naka la ci kaateefam an xalaqa bu bindal lakum ñeewal min anfusikum ci bopp seen aswaajam ay jawar nekk na ci tegtal yi tegtale kattanal ay jabar de Adama kàll ba ca càmmoñam la yàlla ne ko nekkal di Hawa mu nekk di Hawa mu may ko ko mu sëyeeg moom am ñaar fukki biir biir bu di seef góor ak jigéen ñooñu di sëyante ba bi Adama yi deeyaat doomam yi mat nañ téeméeri junne ci kaw suuf doomi Adama yi ci def nag seeni jabar mi ngi bàyyi ko ci toqanti góor yi toqanti jigéen yi waaye daal. yàlla ci taw bi moo bind doomu aadama bindal ko jaloore di taskunoo ngir na ngeen di taskunoo ilaa ngir na ngeen miin leen bu la yàlla tàkkalee jabar nga daldi ko miin mu miin la wa jaxala tam def baynakum diggante seen mawaddatan ak cofeel mu bind cofeel seen diggante wa rahmatan ak yërmaande rek lim na fee njaboot mooy góor gi mu sàkkal ko jabar boo xamee ne ne la may nañ la diw rek mooy sa jabar sa xol daal di jàng jëm ci moom xolam daal di jàng jëm ci yow bu ngeen mës a jëfe dara mës ngeen xamante bu pas pas day xam rek sa xol daal di jàng jëm ci moom xolam jàng jëm ci yow cofeel nag dana nekk seen diggante bu booroo amee yërmande dana nekk seen diggante bu doom juddoo seen diggante rek inna fi daalika naka aji naka la ci loolee la ayatin tegtal yi tegtal yi yëpp buur te xaw ma ñëw la aw nit yatafakkaruna ñoom danañu xalam leen ku xalam xagut fa nga am xel mu sell wala xam-xam lii moom amut kuy xalam te du ko jot ku xalam rek ba gis ni yàlla de doxa taxawalee njaboot gi ci kaw sëy ñu xam ne luñ jëf yàlla la de def kenn la te na te rek moo yeyoo jaamu de ngir tël ngir tëli moo tax àddina def fi te nit ñaa rek àddina di nekk bu ñu jiitu lii ba loolu moo tax yàlla bëgg sëy bañ ñàkk sëy bañ pase man la yoonal yëpp pase la bay ngir li muy doon njëkk. gis nga gone gu fu demee dama dama dem ba mata am jabar yàlla daal di koy dafay dafay sotteat bindam bind ko bind bu rafet ba nga xam ne jànq bu ko gis rek bëgg ko gone gu jigéen su ba xam ne mat naa sëy yàlla dafay dal di wal ba ci bind ko bind ko ne waaw dafay rafet gone gu bu ko gis bëgg ko mooy waxtu yi nga xam ne gone gu àgg na ci teet ak benn masalan di tàmbalee sikkin waa nga xam ne gis mbërëg waa ay weenam yëkkatiku foofu fa la ko yàlla def taar boo xam ne rek nga xam ne yàlla bëgg na fee am su ko defee buñ fee yàlla daal di doxal ngir seen diggante loolu ay nit ñu réer daw léegi ñu koy jéem a waaye jarul dog moom réglé na ko boppam ngir loolu feeg mi ngi war a rek mooy am bés boo xamee dafay daal di mooy bu jigéen ja demee ba am ñeneen fukki at rek juróom nga gis mbërëgam daal di arrêté dootu gis mbërëg su fee dootu dootu dootu am doom taaram daal dem ak wétam daal di jigéen dootu ko bëgg waaw nga xam ne nit ñi daal jeex na waaw dañu bàyyi yàlla def ci bànneex boo xam ne ci sëy rek yëpp ci bëgg ngir ta am de lu mën a am room bu nekk yàlla am ca ngir mën a xam lu yàlla bi nit ko yàlla bi nit ko dañ ko am bu lu ma yàlla ni ñu ak mara ko moomu ngir man nga mara ko mu daan dafa ko def jëriñu jëriñu jëriñu daje ñu daje malaaka mi koy bëri ci loxoom ndax da nga ci bind mbindeefam doo ci bind mbindeef danaa ci bind mbindeef wala du ci bind mbindeef su ko defee dafay taxem dafay taxaari fay gudd fanam fay gàtt fan fay bëri wërsëgam fay ni wërsëg yëpp fekk loona ñu fekk ko ci biiram ndeyam li nga xam ne sa bind bi kenn mënu ko wàññi ku gàtt yàlla mënu ko kenn mënu ko guddal ku gudd kenn mënu ko gàttal noonu la wërsëg yi mel yëpp fekk ndoo guddee na def kon nag sàkku moom jaam bi mënu koo bañ ndax ko santaane waaye na nga rafet na nga rafetal aw sàkku yi man la mus ba yokk ci dara wala nga min ayaati aji nekk rek yi kaateefam xalqu samawaati bind asamaani juróom-ñaar wala bés yu juróom-ñaar waxtu laa fa alsinatikum ak wuute ay lamin seen wa alwaanikum ak melo seen nekk na ci kaateef yi dëkkale yi dëkk jéem moo xam ne gisoo wenn ko tëye parce que ñu dee mi ne ba léegi gisuñ fenn fu mu xotteeku gisuñ fenn fu daanu gisuñ kaw xam ngeen ne ci tey asamaan si kenn loo tëyee na ko moo jaamu de ak suuf si ñu dëkke doomu aadama yi bokk benn baay seen làmm yi wute ku ne di lakk lakk woo xam ne sa morom ko ñii di lakk arab ñii di lakk lakk Adama xamoon na juróom ñaar fukki làkk ak ñaar làkk yu bëri ci dinañ ci biir làkk yooyu kuma ak melo melo yi ñuy tax mu wute ñuy weex ñuy ñuul ñuy sool ñi di góor ñi di jigéen xam nga ne loolu si si daal di gën a gaaw laa aati set li ñu set rek kàttanal la aalamiina ñeel bi bu ci kaafir manaamukum ak nelaw loo leen bi leen ci guddi wa naaree bëccëg nekk na ci kaafir yàlla bu ko mu nelaw loo jàmba mu noppalu muy guddi muy bëccëg woppi xaawukum ak sàpp seen ci bëccëg min fag lii ci yomb bu bëccëgee mu bàyyi leen ngeen yeewu waa tasaaroo jaadina di ko di sabab du na fi daal di gën a kaay nekk la ci saa yu ñu def tamit def nañu def bu xam nga ñun daal ñu def moom ñun dinañu dégg rek. wa min ayaatihi aji nekk la ci taafeeram yurikum ak wan seen albarka melax xaw fan ak nit mu ngeen doo yaakaar ci waxtu sax de leen wan siin bu la kii fekkee jaal ba nag bu bu melax gën a rey nga daal di tiit ragal mënu bu wàcc ci yow su la fekkee ci sa dëkk nag nga kontaan waa ngir yaakaar kaw wari na si lu tombal a mina sama tuddee ci asamaan maa ndoxam kaw waaye itam dundal bi ci la fu ba dama wute aja kama woo inna fi dalika naka aju naka la ci loolu la ñuy tuddoon daa di tegtali tegtali yoo def buur de xaw la ci saa teefam am taxawma samaaw taxaw ak asamaan wala doo fu jaam ri nag ci namam de nekk na ci saa teef yàlla asamaan ak suuf donc xam ne namm na ñu am rek ñu daal di am de asamaan amul kenn amul lenn kenn du ko tëye su ma ila daakum topp ndem woon mu leen daawatan hooyin benn men lar di tukki ci suuf bés bu Israfil hootee ni yéen yax yu funax yi de yéen yàpp yi tasaaroo yi de yéen sa gisu tasaaroo yi tawar yi tasaaroo yi de jóg leen ko ci seen borom yéen tawar yi ñëppati ko yi de ko ci seen borom ila am tu la fekk antum yéen sax da ngeen génn de bu keroog de ku ne dafa génn ci sa bàmmeel de mooy ci sa borom de wala ñëw na ko mën ci sama bi ñëna ci asamaan juróom-yaar wala suuf juróom-yaar lépp lu ne ci asamaan ak suuf la mbindeefam la ay jaamam lañ kullum képp xaalis doona way topp la ci moom de o moom alladi moo bur bi nga xam ne yow doo dana mu sos alxalqa bindab bindéef ko de yàlla ay ci sos doomu aadama gannaaw bu mu ko rayee itam dana la day jàpp ku dee lu jàpp ni la ci de xam nga daf lii biñ ko firee saa yaram de ndax yàlla amul lu gën a yomb ci moom lu gën a jàppandi ci moom. waaw waaye daal su fekkoon sax waaw xam luy jàpp ak luy defee ko jàppandi bon dekkal moo gën a war a yomb sos de mbindeef mi ñu woon dara yàlla amal ko. loolu gën a jafe fu ku dee boo ko moom ñu ñu dekkal ko de de. laa laa wa daaji kawe fi samaawaati ci asamaan juróom yaar wala fee suñu juróom yaar de suñu misaal ma gën a kawe yàlla ko meloo moo di laa ilaaha illallaahu wa moom alxakiimu daaji notti nguuram alxakiimu moo aji xere ci njëfiirum de baraba def na mu lakum yaa leen yéen ni xéefar yi masalan leet min anfusikum dugal ci bopp seen yàlla leen di léewal na ngeen xéefar hal lakum ndax la moom na ko aymaanakum ay ndeyjoor ñun su ko kaawee bokkaale ñaan leen fi maal sax naa ko ci la ñu war a tëgg fa antum ngeen ak ñoom sawaawun way ne moom ngeen fii ci wërsëg wa taxaafoonum da ngeen ragal leen te xiifatikum dem ay ragal seen anfusakum ay kem seen ndax kenn ci yéen nangu na am jaamam jaam ba nekk moromam ci këram day am ak moom képp ci wërsëgam te looy bëgg a soppandiku ci loolu nga ragal sa jaam boobu na ragale sa sa sa moromam gor ndax kenn nangu na ci loolu bu fekkee kenn nangu loolu yàlla it du nangu bind jaam bi jox ko wërsëg mu nekk di mu mu di ko sàkkal bokkaale xërëm bi nga xam ne du dara lu muy indi léewal yàlla di bëgg ko def moromam yàlla mu di ko loolu def gis nga doomu aadama toujours dañuy melo la yàlla melo yoo ne ñoom bëgguñ ko ñoom seen bëggu ci xam morom xeex bi jaay ñëpp bañ xam morom rek la añaanante beeg jaxelante yeeg jëweeg rambaaj ak pexe yu bon bañ rek xam morom la yéen ñi nga xam ne mën leen a muus ba du ngeen am morom bëggu leen a maa leen sàkk di ma sàkkal ma lool dafa nekk kenn dugal gi ñu dugal lu ñuy digal ndax yaa yaa alxuraan nga xam ne ñaar aw nii yàq na ñoom daal ñu xel sa tonton dem. ban tey it tabax topp na léegi nag ñaareel solo leen réeral ba man yaa di jubal na ko ba man yaa di yaa nag ku dana jubal man a ko loolu waaw ko réeral na ko yàlla ku yàlla réeral kenn mënu koo jubal. aleyhim a ñee leen min naa fekk na way tawal mbugal de faasin taxawaloon wajaka jëmm sa di diine ñeel diine lislaam hanifan mu raji jàng wala diine yàqu jëm ci diine jub rek waaw yow dugal rek ci diine lislaam di tere tallaaye nag bindab yàlla la ci baaba fattar bi ne mu naasa ni ñaala ci maam taxawale nag la xam ne dara yàlla bindu ñu ñe de mooy gëm war a daal la fitrati ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಯನಸು ರಾನೇ ಅವರು ಮಂಜುತಾರೆ ಜಮ್ ಬುಜ್ ಬುರತ್ ಕಿನ್ನ ಯಲ್ಲೆ ಜಬಾರೆ ನಾಕ್ ಯಮಾಲೆ ಸುರಾದಿಕುಂ ಯಫ್ರು ಮನ್ ತಲೆ ಜಮ್ ಯಲ್ಲೆ ಹೋಗು ಕುಜ್ ದಿನೋ ಮಜ್ಬಾರೆ ತನಕೋ ಓದೇನೇ ಜಿನೇ ಯೋಬು ಸಬಾಯಲೆ ಜೇಯೋಬು ವಾ ಓ ಸಾಯಾರ ಬಾಯಲೆ ಜೇಯೋಬು ಓದೇನೇ ಜಿನೇ ನಸಾರಾ ಓಯರೆ ಬಾಯಲೆ ಜೇಯೋಬುರೆ ಓದೇನೇ ಜಿನೇ ಮಜೋರ್ ಸಾಯಾರ ಬಾಯಲೆ ಜೇಯೋಬುರೆ ಮೊರೆ ಜಿರಾ ಖಮ್ನೆ ಬಾಯೋ ಜುಡೇ ವಾ ಓ ಮೋಟ ಬುಜ್ ಬುಗೋ doo ca gis ku ñuy njoof waaw doo ca gis buñ dagg bakk buñ dagg ab jeenam lu may yéen yéen a koy dagg gannaaw ga yi itam mel ne ku juddu rek ñu ne lislaam la judduwaale gannaaw ga nag bu réeree ay wàcc itam waaw ñoo ko réeral wana yéen taxoole na dina yàlla ñu ñoo xam ne ku juddu ca ذلك loolu diine mooy diine al-qayyim mu jëlaat ji. walaakin allaziina kafaruu bi-diinihim te pour Makka la yàlla xamuñu ne dama yàlla de. ñun dinañ def ñu ngi koy delloo jëm ci moom dañuy dellu waaw jëm ci yàlla waaw ci lépp lu mu digle ñu def ko mu tere ñu bàyyi ko. wattaqu ragal leen ko de waaw ragal yàlla mooy ragal a def lam tere ragal a lam waral de waaw fi mu taxaw leen salaata julli wala takunu bu leen nekk mais musrikina ca way xatal ñu bokkaay yàlla bokkaale de. ñu ne ci laal ñaañaa faroo ko fas yéene diinam diina seen ba xayma dañu nekk si yeneen bi kuréel kuréel bu leen bokk ci ñi mara day mën a ñoom kuréel bu wax ne ñoo nekk ci dara waaw yonent ne ne na wax ne yonent bi ne ko ne na faroo ko ñoom si seen diina waaw yonent bi jotewut ak ñoom dara yonent ne iftaraqat yahudu ala ihdaa sabiina firqatan kulluhaa fi naari waftaraqat nasaaraa ala sintayni wa sabiina firqatan kulluhaa fi naari wa sataftariqu ummatii ala salaasin wa sabiina firqatan kulluhaa fi naari illaa waahida yahud juróom-ñaar fukki kuréel ak benn yëpp safara lañ jëm nasaaraa juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar yëpp safara lañ jëm xeet wi danañ fasan di ko juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett juróom ñaar fukk ak ñaar yëpp safara lañ jëm lu mooy benn mooy dem aljana ñu ne ko mooy ban mu ne ñu nekk ci li ma nekk maag samay saaba rek mooy ñi nga xam ne ñoo jàpp ci waaw ci rëb yàlla jëf na si wa sallam way yaa ma ndem laal na ndem jot na naa ko yéefar yoo xurun tat tat daaw ñu ñaan rabboom borom seen mu nii dinañ mu njëwee de lii day jëm ci moom waaye duñ dellu ci keneen de su may baax la topp ndem mosal na mu mi ngi ci moom rahmatan ci taw bi nga xam te ne sax dafa nekkoon kuréel yi ci ñoom gis nga ko nag dañu bokkaale garab yi ci borom seen yéen kuréel yi nañu yóbbu ñu naan danaa am ci la ñu jox leen ba tamit taw yóbbu na leen parce que Fatou Adama bi seen de am bayit am solo naa wasal na alayhim ci ñoom sultaan aw lay moom lay waaye takkalamu dana mu wax ay tegtal bi ma kaana na di bokkaale bi ci moom ndax yàlla fa leen a jox téere boo xam ne jëlañ jëlee layu sàkkal yàlla bokkaale déedéet wóor la wax naan def masalul naa sa xeefar ya rahmatan te bëri xool ñu déggee bi aar ci moom ndigam rek ne wóor si bu ndam jot na leen sa yëratun tàttat dina xadama ci jiital na ay diim ay loxo seen di daa am si la fekk um ñoom yàq na doona danañu naagu yërmande yàlla rek awalam yaraw ndax dañoo xamut ana mbaa naka yàlla yëpp si ñoom yaa abis xawa kawli man yasa ñeew ku mu soob wa yàq dana gën a mut ci xel wërsëg ñeew ku ko soob de dina fi daal di na ci loolu laa leen def nañ def nañ def góor te xaw ñu raw de ba aati joxal doon pour baax a borom day ñaale ak xaw a xam ci dokku ak ak may wala miskin ak miskin mooy ku amul dara ba muy fàttali rek musaafir mu di jullit de daal di ko doon xaral mooy aji gën di leen seen ñaar ñaar yu doon dinañu na mu wajal ay jëm yàlla jëfe mu doon ñoo di way wa ma aataytum lu ngeen joxe mi ban ci laa ak may boo xam ne dañ koy sakkoo ak tey di turboo ngir na ngeen doolee ko te am waa naa ci nit ñi balaa yor boo kenn ci mu ne balaa yor de soo maayee nit ku tuuti nit bëgg mu maay la du bëri loolu day tax am yoon fa yàlla def bu ma aatee tum lu ngeen joxe nag min sakkaat ñu ci fa tax turi na nga ngeen nam wajal ay jëm yàlla jëf walaay te ñu la yaarum ñoom xam nga ko ñoom dafay ñoom dafay ko def daaw yàlla na fi moom pour nga xam ne xalaat bu mu bind na mu leen yàlla leen bind sa nekk yenoon di dara su ma raxasakum topp mu wërsëg leen te moom day bind dinaa leen sa wërsëg du yokku du wàññeeku su ma yulitukum topp dana mu rey leen ak jaxal ay victeur ci bii du jiitu du mujj su ma yéexaleekum topp dana mu dekkal leen am nañ soo taayeekum laxaa ji nekk la ci yàlla seen man yaxalu ko dana mu def suñ saalikum joxe leen mu sëyin tax nga xam ne jenn yàlla ji def loolu ku dul yàlla subhaanahu wa subhanahu wa karam wa taala tamu kowe amaay su kone ko dañuy bokkaale ko rek bahara feeñ na alfasaadu yàqu fil baraka dana ci jéeri wal baari géej bi maa kasabat dara fàggu na ko ay dinaat yoo koy nit ñi de géej ak jéeri yëpp yàqu na géej jéeri yàqu na ci taw bu néew gàncax bu néew géej yàqu na moom itam waaw ndox mu néew ak jën yu néew bi maa kasabat fekk na yëpp bi maa kasabat dara fàggu na ko ay dinaat yoo koy nit ñi de fekk bakkaar yi rek ko waral yonent na ne juróom ñooy waral juróom jaaloo du siiw ci aw nit mukk lu may yàlla wàcce na ci ñoom ak jàngoro yoo xam ne yuñ xamul la suñ suñ bañ a joxe mukk lu may yàlla tey na taw bi rek keroog yi buñ yàqee bas ko mës mësam na fi yàlla indi ati d'accord rek ñëpp ñàkk a loore mu ne suñu tënkee atte lu bokkut ak li yàlla wàcce yàlla indi leen moom bàyyi ko bitim réew rek buñ firee ko lëre ci dox diggante yàlla ak jaam yi yàlla indi leen xay wu nekk seen diggante rek suñu atte lu bokkut ak li yàlla tëral yàlla def seen xay seen diggante rek buñ firee ko lëre yàlla indi noonu boo xam ne dafay bàyyi ko ci bitim réew rek yàqute yëpp bakkaat yëpp ba yàlla bindee Adama daf koo yóbbalee pepp mi ñuy bay booba benn pepp dugub ñu ngi day ne ne na baax li ñuy di mooy pepp bi di wàññeeku ba gis nga ni mu tawee léegi balaa yëpp ci mooy yàlla la jógee moo tax ba su nit mooy yàlla mooy booba mbindeef yëpp danañ ci loroo moo tax mbindeef yëpp dañuy nekk xuloo aleen tey jëm yàlla parce que def boo leen ñëwee yëpp daañu ci xulóom def nañ ci yàlla ndax ku ne xam na ci lor joo xam ne yaa ko def yàlla wax na ne yàqu sa gi feeñ ci ngay ngay jéem bàkkaar yi nit ñi foofu moo koy indi de daanaka ndax dañoo yor yoon ñu dellu suuf xaaral wax na yéen loolu màqul waxal jiwoo dox leen ci la fa gisu kon bu doon seet leen kay fa kanam ak ay nekk ànd ak suñu mu jëm ñaareel lépp xam lu way nekk lañ jëm njëkk a jël daanaka nag loolu nga jëfandikoo mu si jëm di way bokkaale yéefar yi leen jëkkoon naka yéen lañ meloon yéen yéefar mu rafet dañ doon weddi di sàkkal yàlla bokkaale de waaye yàlla xarak na leen xarak seen kër ya yéen itam bare leen baaxin mbëral wajaka kanam sa di ji ñaan ci ñaal xayma di jële aji jub min xam ngeen yàlla ngay jëkk bunti kër yo mun gës la mara dëgg rek delloo doo ci mu ñu raay ci yàlla yow muy bind sëf keroo yëpp sax yàqat jamono danañu tasaaroole man kafara ku wet nangu waaye war na ko kuuroo dem ku weddi sa bopp ndax ci la ma soxor def sagar def ko ci loxoom ñëw waaw dugal ñëw ñëw dugal ko soxor ñëw dugal ko ci aljanna moo tax de waaw mu neen dimbal dimbale ñu gëm yàlla kooku lu war yàlla la de laaw yàlla de fii mooy buur bi nga xam ne yur si dana mu xir yaa ngelaw parce que fii tam jotti saa ban niir fayet ko tam salol ko fi samay jaa sama kese saaw na ka mu soob way yàlla tam def ko ci sawan mu di dot Fatalwa ji fànn yàlla woon xar taw ba yaxruju muy génn min xilaali ci digganteem de day saa saaba lépp jafe na mu bii ja taw ba ma ne faaw ku mu soob mi ne baa di ci jaamu di nga am te la fekk um ñoom def sa siroo danañu dégg wayen kaanu naka nekkoon nañu min qabli an yéen a sola jëkk bu wàccee fot ale ñoom taw ba min qabli yi jeg jëkkam la mu bi si na di way naabu de kon su seetal ilaa asar rahmatullahi jëm ci jeexiti yërmande yàlla jëkkee taw ba kay fa yooyu yéen a kaw dundal la rasu baadama te ajëkkanaa woom de dina saali kenata jooju aji dundal suuf la mu yil mawta mooy aji dundal way dee de woo moom xaddina aji atal la mu ala kulli li ci lépp lépp waaye naa walaay ndem xiir na réeral ngelaw balaa woo dañ gis ko mustaroon muy aji xonq dafa loo kon tey ñu mujj min ba di ganaawam def kuréel di wedd xéer yàlla de yàlla wacce waaw xoor gi dikk nag baray mbay mi naa waaw man sama tool yàqu na de bay naka naka yow laa def noo de doo ci laal mawta way dee ku dee mën la ko déggloo te yéefar am ñu la idaloo nañ ko wala su ma déggloo la su ma way dox doxaawa te de isa walaw dem dëdd ñu mot ci dana ndek ñu ci way dëdd de ba ma anta dee a bi la fi haajul om yi ngay a jubalo ni boom de am talaala diin wañu dëgg weer seen in na la aman la rek dana mu gëm a aat na jaaw xuraan sunu boom a way sàllal lañu gëm de laawa yàlla te fi mooy bur bi nga xam ne na mu leen ñu mbokk ngeen su dëgg aw aw doxari mooy ndoxam mani yàlla bind doomu aadama fekk mu bàyyi ko ci loxo mani su ma jaxal topp mu dee min baabu soo bind gannaaw doole te kattan loxo mani moomu yàlla def mu di dugg gannaaw mu di soo gannaaw ga mu di leer juddu gannaaw ga muy gone gannaaw ga muy waxambaane waa am kattan te kuwatan kattan su ma jaxal topp mu dee min baabu kuwatan te kattan bokkoon ak doole gannaaw bu ma amoon kattan mu dellu màggat ak di néew doole wala soo ko sën ak gannaaw waaw kawaram nga asalak ba bee yax lu ko danamu bind maa saaw lu xam nga ci mën a bind ndoxam ma ko fa maa dem ba jaaw xam nga ne kooku mooy kenn la te wér na te moom rek mooy yow jaamu def ay xam settan sabay ay bileefam alxabiir jaa moom a jaa jaatan la wa yow ma taxaw ba dana taxaw saatu bés pénc yuqsimu dana al mujrimuna way we dañu ne maala bi soo saxuñu ci àddina dara saa te lu saa seen rek bés boo xamee ne buf te wal na dañ daje pencen yàlla ku ci nekk dafay wax ne moom mos da am ci àddina mooy seen saa de pour ne tasaali kana kamal de kaanu lañ nekkoon yoo fa kono leegi soppi rek way soppi dañ tàmme woon seen ci àddina ñëwati na ñëw seen seen yi waxaala wax na ne si na ñooñu utu leen mu joxe leen xam-xam wala imaan ak gëm laqad labistu sax ngeen fi kitaab yi daay ji fi rek yàlla yi di daay lañ baasi ba ci bi sab tekki mu baasi la ngeen sax ci àddina mooy yàlla bindoon na àddina da ngeen ko toog bu pencam yàlla léegi nag pencam yàlla a ngi dem walakin nakum lu fi nekk yéen kuntum nekkoon yéen laa taala mun xamu leen ak sàbbi yéen ba yow mi suñu defar keroog daa doon fond jëriñ ci machine ñoo wala moo toog ñu maasira tuum gànt seen de keroog bu ñu sa gànt lu gànt lu yàlla du ca nangu dara wala am ngeen ñoom ci saata boona def di delloo leen de wala xasarab naa def nanu dinaa fi ñëw ni ñu saa wal quran ji laa quran ñu kulli masalin ñu tuddee way leen ci xamu walaay dem di kam gële ba aat bi ci kaafee ni ki xeetu Musa ay loxoom la la yàqolan na xam naa wax àll si nañu añ kafaroo wet nañu inaan tum déet yéen ilaa mu biroon dara way nar yéen de kasaalika kem di nañu nuñ kaañe waaw kasaalika kem googu ne nuñ kaañe xol ya jat baax laa day nuñ kaañe yàlla alaa xoloo bi lëkki na ci xoli ñaañe laa yàlla moo na xamuñu de parce que mu ñal dina waata laa yéen a ka doyalal yàlla kii ka ci xaqoon aji dëkku de walaay saxi sànnaka bu bu guddi la wala soxna Sanaka boo xam la àll bi ñu naan laa yokk ñu naan doomu ñu dekk rek.